léegi mu ne imaamu ci boppam ba ko ko soloowee ne lii de hadis hadis la boo xam ne bu baax la bu wér la waaw kon nag mu ne lii fa hada hadithun imaamu Nawawi ne lii hadis la boo xam ne sahihun bu wér sarihun bu leer nañ fil amri ci digle bu yonent sallallahu alayhi wasallam digle bi istijaa ginnaaw fajar boo jullee ñaar rakkaay fajar yi waaw <laughs> mu ne mooy nga muy tontu waxu imaam al-Qaadi Iyaad bi ne bon yeneen saa sam léeg-léeg mu tuddoon avant léeg-léeg mu tuddoon après léeg mooy loolu bu gisee mu yeewu na mu waxtaan ak moom sinon mu tëdd mu ne wa amma hadiisu Aysata bil ittijaa'i ba'dahaa wa qablahaa wa hadiisu Ibn Abbaas qablahaa falaa yuxaalifu mu ne kanta hadiis Sayyidatu Aysa yi yi nga xam day wane ne yeneen saa sam doon na nelaw bu jullee ñaafilay guddi yi ba pare tëdd bu fajar jotee mu jóg wala yoo xam ne day nelaw ginnaaw bi mu leen jullee ak hadiisu Ibn Abbaas yi xam ne day wane yeneen saa salaam dafa tëdd dafa nelaw ginnaaw bi jullee guddi euh, euh, naafila guddi ba pare la jóg falaa yu xaalifu hada la nelaw loolu wutewul ak lii fa innahu laa yalzamu min al ibtijaa'i qablaha an laa yatta an laa yattaja ba'du waaw mais sayyidna ibn Abbaas nettali ne yoneen moom de ba mu fa demee ba dafa nelaw jóg naafila tëddaat loolu ba mu ko defee nelaw avant ah que daa daa daa obligé fala fa innahu la yalzamu min al ittijaa qabla te ne na moom laata muy julli ñaari rakkaay fajar yooyu allah yartaja ba'd que ne julli tëddul après loolu est ce que da koo dàq est ce que loolu daa dàqanteeg loolu waaw mu nettali leen li est ce que ça veut dire que leneen li amul wala allahu sallallahu alayhi wa sallam mu ne amaana yonent bi alayhi salaatu salaam de taraka al ittijaa ba'da fi ba'd al awqat bayanan lil jawaaz law sabata tark <laughs> mu ne amaana yonent bi alayhi salaatu salaam léeg-léeg day bàyyi tëdd gi nga xam ne mooy ginnaaw bu jullee ñaari rakkaay fajar yu yu yu gàtt yooyee ci yenn ci waxtu yi yenn jamono ngir wane ne loolu possible na bu doon ne sax na ne yonent saa salaam mas naa bañ a tëdd laata bi mu defee ñaari rakkaay fajar yi parce que Ibn Abbas bu nettalee léegi est-ce que loolu ça veut dire que léegi moom lépp lu mu waxul rek loolu amul <laughs> loolu la la bëgg a wax ginnaaw bi mu ko diglee. mu ne walam yasbut te bàyyi googu sax daa saxul fa la'allahu kaan yattañu qabla wa ba'd amaana da doon nelaw da doon tëdd avant mooy bu jullee naa fi lay guddi tëdd après bu fajar gi xaree mu jóg julli ñaari ràkka yi yu gàtt yi tëddaat mu ne wa ida sahha al hadithu amri mu ne nag bu dee wér na te mooy hadith mu jële ci imam Abu Dawud ak at bu Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu bu dee wér na hadith bi fil amri bil ittija di digle tëdd baadaha ginnaaw ñaari rakkaay fajar yi maa riwaayaatil fi'li ba pare dëppoo yenn ci riwaaya yoo xamante ne yu bari yoo xamante ne day wane jëfu yonent bi saa saaf al muwaafiqati am amri dëppook jëfam euh, digle bi mu digle mooy moom ci boppam dañoo nettali ay mbirum Sayyidatu Aisha Sayyidina Ibn Abbas riwaaya yu bari ne surtout Sayyidatu Aisha yi ne moom da doon da doon tëdd comme nit nii ñu yor nii ginnaaw bi nga xamante ne nii ci la julli ñaari rakka yu. woyo yi day tëdd ba ni nga xamante ne nii walla bu ndejooram ba ni nga xam ne la noddukat bi di ñëw di ko yëgal ne ko waxtu wi man ngaa ñëw dugg man ngaa ñëw julli si voilà kon mu ne loolu bu dee ne li mu digle dafa dëppoo li mu jëf mu ne ta'ayyana al-masiru ilayhi loolu day ràññeeku ñu jëm dox ci loolu waaw way idha am al-jam'u bayna al-ahadith lam yajuz radd ba'daha te bu dee possibilité dajale xadiis yi daa possible ndax xadiis Mawlaana Ibnu Abbaas bi contraire wax xadiis Seyna Sayyidatu Aysa ya ah, te Sayyidatu Aysa même bu dee soloo nañ ci moom yenn yi mais soloo nañ ci moom lii tamit waaw léegi est boole xadiis yooyu mënu nekk mën na ne bu dee loolu boole leen man naa nekk kon yellul ñuy delloo yenn yi ko waxat am te mën naa nekk boole leen bi tariqatayni asharna ilayhima ñun daal dinañ koy junj ñun imaamu Nawawi ahaduma benn annahu tajaa la wa ba'd benn bu njëkk baaxoo mooy kon mbir yi dañ ci xam ne yeneen saa salaam dafa tëdd laata bi mu naafilee guddi ba pare tëdd na waaye bi fajar bi jotee mu julli ñaari rakka yu gàtt yooyu tëddaan na. wasaani ñaaree annahu tarakahu ba'd fii ba'd al-awqaat li bayaanil jawaaz wallaahu a'lam ñeneen boole bi mooy que ne léeg-léeg mu bàyyi ko ndax yeneen saa salaam léeg-léeg mu bàyyi woon mbir moo xamante ne nii àggul ci farata la. léeg-léeg mu bàyyi mbir ngir wane ne lii man na bàyyi ko mooy jëf ko du farata comme noonu la lii rek <laughs> waaw li bayaanil jawaaz ne lii du possible la waaw wallahu aalam borom bi tabaaraka wa nag mooy <laughs> lii gina eh, gina xam <laughs> kon mu ngi noonee loolu la al imaamu Nawawi wallahu taala alam moo tax daal eh, eh, loolu bon mën nañ ne loolu moom sunna la quoi waaw ku nekk ak liñ ko jàppe waaw ndax yonent bay saa saam quand ndax digle bi mu ko digle ba pare mu dëppook jëfam loolu moom insha allahu taala euh, euh, wax jooju moo gën a lëng léeg-léeg nag mu bañoon ko def wala man nga ko déggali bayaanil jawaaz kon euh, li nga xamante ne ni moom la al imaamu alxaafizu an-Nawawi daal di wax te tamit dañ ci xam ne doon na nelaw doon na tëdd ci wàllu ndejooram bu jullee naafile guddi yi laata fajar gi di xar waaye dina jógaat eh, bu jullee bu fajar bi fajee xaree mu julli ñaari raak te tëddaat waaw léeg-léeg nag doonu ko woon def bu dee ne loolu <laughs> loolu la ngay boolee mbir yi wallahu taala alam kon loolu wax nañ la nag beneen wax bi nga xam ne mooy zahiri yi eh, rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ma ne ma li ngeen di wax laa wax hein <laughs> eh? hmm? <laughs> foofu moom saay ah moom da ne xam nga euh, hadith Ibn Abbas bi moom da ne yonent saa salaam bi mu jullee guddi gi ba pare dafa tëdd waaw witar daal di tëdd ba ni nga xamante ne ma def ni moom ba ni nga xam ne ci la ko muazzin bi noddukat bi dikke dikke woo bu ñëw euh, mooy yëgal ko mu julli ñaari ràkka yu gàtt yooyu génn daal di dem julli ji jiite ji nit ñi suba lii la imaam moom la euh, al qaadi Iyaad bi wax ne lii moom day wane ne kon yeneen saa sam dara lu tuddaatul foofu hadiisu euh, euh, Sayyidatu Aysa bii ni naan bi mu jullee fajar ñaari rakka yu gàtt yi dafa tëddaat loolu doonu dañ koo noot <laughs> waaye loolu <laughs> loolu gis nañ ne non non non loolu insha allahu taala mënuñoo dàqe hadis bi noonu riwaay yi yu Sayyidatu Aysa yi. keneen daa julli ñaari rakka yu gàtt yi ba pare tëdd ba ñi nga xam ne noon la ko imaam bi di dikkale noddukat bi di dikkale muy Seydina Bilal ibn Rabah radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon loolu lu ama am solo la léegi <laughs> ginnaaw loolu nag mu des beneen façon beneen beneen façon njàngat bu am ci hadith yi bon kanta euh, euh, teggin miñ la waxoon saa bi ngay wax lëkkaale bi mooy tëdd ci sa wàllu ndejoor loolu waxoon nañ li nga xam ne moom la boroom xam-xam yi di wax naan xikma bi ci nekk que ne xol bi ci càmmoñ bi la ne Abdullah moo na al imam al euh, Ibn moo koy wax Azzaad ci Azzaad foofu la koy wax mu ne en fait boo gisee atibba yi mooy les médecins dañuy buñ bëggee nit koo xam ne daa am problème mu nelaw ñu bëgg mu nelaw nelaw yu xóot dañ koy digal muy tëdd côté càmmoñam ndax foofu fa la xol ba nekk te boobu bu fa tëddee noonu côté boobu mooy nelaw yi day xóot mu mën a reposer bu baax nga xam ne moo gën day baax ci li nga xam ne mooy yaram bi voilà mu mën a récupérer bu baax mu ne kantaa yonent bi alay saat saam nag ash-shari'u moom li mu digle mooy côté ndejoor bi parce que côté ndejoor bi day tax ngay mën a éveiller wu tuuti mooy say nelaw du xóot yoo xam ne day tax yow boo fi nelawee yenn nelaw yi yenn fajar boo moyul da da lay romb ah voilà nga xam ne te loolu nag moom la shari'u di di bàyyi xel waaye loolu dañu naan loolu la imaam Ibn al-Qayyim wax dañ mais man dama naan ñun dañu naan ma ne li yonent bay saa saa wax non seulement waxuma la ci ci ci wàllu côté boobu rek waaye ci badan bi sax moo ci gën waaw tëdde noonu moom tëdde noonu yonent saa saa doon tëdde ci ndejoor bi même ci wàllu santé moo gën waaw parce que yonent bay saa saam ñaar yëpp la yóbbaale waaw ñaar yëpp la yóbbaale waaw nit ki nag boo ko tàmmagul nit ki bu ko tàmmagul ñi si ñi nga xam ne tàmmuñu ko man nañu comme rek euh, niñ ko fi woon yow boo julli ni ngay tooge mutawarrik yooyu samp sa sa sa sa sa sa baaraam bi ci suuf si ci fi ngay jullee mu samp noonu am na ñoo xam ne mais bés biñ koy tàmbali duñ ko man mais euh, est ce que lañ naan manuma ko naa ba non nañ continuer xool après dootuñ man lu tooge noonu waaw mbir mi nag tëdd bi noonu la gis nga képp koo xam ne daa tàmm dëfiinu mooy tëdd ci biir bi wala tëdd neneen lu wuteeg li yonent bàyyi saa saam day metti tabaar te en plus iblis euh, yow xam ne yow i attention yow yaa ngi war a liggéey yi sawaay yow cinq heures du matin nga war a yeewaa ah, bi nga tëddee ko ba léegi trente minutes mënoo fexe ba nelaw waaye parce que nga naan ay sun mooy loolu la iblis di wax waaye waaye sunnaay la sa waay yow en plus dëgg la sunna waaw ndax du la wax sunna sànni la bu dee xam na ne yow am ngoo yow dëgg xaw nga kii tuuti da lay wax ndax sunna la waaw waaye en fait yàqu ci dara boo defee lee voilà muy yàqu ci dara quoi boo tëddee càmmoñ bi it c'est pas grave loolu yàqu ci dara en plus yow yaa ngi rek ay militants te en plus boo mooyul di nga am problème pour boo yeewoo ak fu ngay liggéey boo demee di nelaw di dajanteku alors que li ko waral mooy ba sa waay tëddee lee léegi nga def noonu léegi yow kañ ngay doxal sunna alors que bu nee nii nga ne ma man sunna laay def waaw naa toog quatre heures de temps nelaw mais sunna laay def gis nga boo ko defee benn jour defaat ko ñetteel ba nga nga xool insha allahu taala da ngay commencer di mën a tëdd noonu booy départ sax kenn doo yëg <laughs> doo yëg liggéey géeréer kon nag affaire bu mu ngi noonu waaw ñun dañu naan ma ne li saa sam jàngale non seulement moo gën ci wàllu nit ki côté jaamu yàllaam waxtu yooyu muy fajar beeg yi mu war yooyu war ko euh, di ko raw waaye ma ne moo gën ci badan moo gën tamit ci santé waaw moo gën tamit ci li nga xam ne mooy wër gu yaramam waaw ndax yonent bay saa salaam borom bi da koo yónnee rahmatan lil alamin te daa nekk koo xam ne mooy docteuru xol yeeg xel euh, yaram yeeg lépp waaw kon nag lépp lu mu digle ca la njariñu àddina ak àllaaxira ne kon bu loolu leeree léegi nag. kon xikma boobu euh, loolu taxawoon nañ ci waxoon nañ ko bee passé ah léegi nag euh, euh, mu des beneen côté biñ la doon wax mooy waaye yonent mi alayhi salaam i bi sayyidatu Aisha dane kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yusalli min al-layli ihda asharata rak'a waaw <laughs> waaw kay ah yonent bi alayhi salaam da nekkoon na li nga xam ne moom la doon def mooy da doon julli ci guddi gi ihda asharata raka onze raka fukki raka ak benn loolu moom woon naafila bi yonent bi alayhi salaam léegi nag <laughs> euh, est lii kese la ñu ne la déglul al imaam Ibn al Qayyim fi Zaad rahimahullah faslun pàcc bi mu def dog bi mu def fii siyaaqi salaatihi sallallahu alayhi wa sallam bil layli wa witrihi wa zikri salaati awwalil layli mu ne wa kaana nekkoon na qiyaamuhu sallallahu alayhi wa sallam ak taxawam bil layli ci guddi mooy di taxaw di julli ihda ashara raka'a onze rakka la woon fukki rakka ak benn aw wala boog salaata ashara muy treize rakka kama qaala ibnu Abbaas wa Aisha comme ni nga xamante ne nii noonu la ko ibnu abbas daal di soloowe nettali ko wa Aisha suñu yaay Aisha radiyallahu anha mooy xadiis yi ñu fi doon wax sànq rek waaw benn bi mooy moom bi mu fanaani ibnu abbas kër yaay Maymuna sayyidatu Aisha moom moom dëkkoon fa in sabata anhuma hada wa ha fa innahu sabata anhuma hada wa hada mu ne ndax wir na ci ñoom sax na ci ñoom lii wëg lii mu ne fa fi saxiixayni ñëw na ci saxiixayni sa imaamul Buxaari Muslim anhaa jële ci Zayd ibn Aisha anna mu ne kaana rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam yaziidu wala ghayrihi ala ihdaa ashara rak'a mu ne yeneen tubaab saa saam doonu loon yokk weeru koor wala en dehors wala lu dul koor ci fukki rakka ak benn doonu ko dépasse foofu doon yem moo xam koor taraawiix la naafila guddi wala beneen jour koor ak ñàkk koor yenn saa saam onze rakka mu ne waaye wa fi sahihayni anha waaye ba léegi jëlee nañ ci moom sayyidatu Aisha a anha anna qaala mu ne kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yusalli min al-layli thalatha ashara rak'a yutiru min dhalika bi khams la yajlisu fi shay'in la yajlisu fi shay'in illa fi ukhrahunna akhiruhunna mu ne yeneen saa salaam doon na julli ci guddi treize rakka nga xam ne da doon witar ci cinq rakka yoo xam ne yu mujj yi moom la doon def du ci toog benn lu dul ba mujj waaw day julli ñeenti ra ñeenti rakk ante na koog beneen muy juróom yoo xam ne du ci toog benn lu dul bu mujj ba mu ne wa saxiixu mu ne nag li di gën a wér malgré riwaay yi ba na Aysa al awal li gën a wér ci sayyidatu Aysa nag mooy bu njëkk bi mooy onze rakk yi pas treize yi bu dee ne solo nañ ko ci moom mu ne war rakataani mu ne nag gis nga ñaari rakk lu tax mu nekk treize mu ne war rakataani fawqa ihda ashara huma rakatal fajr mu ne kanta li tax mu yeneen yi foofu mooy rakkaay fajar yi la ci boole moo tax boo ko ci boole mu nekk treize kon loolu mooy ginnaaw julli euh, guddi gi la voilà mu ne jaa adik na zalika loolee mu bayyina lu leer naññ anha jëlee ci sayyidatu Aisha fi hada al hadith bi ayni ci hadith boobu ci hadith bi mu tudd treize mu ne kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yusalli thalatha asharata rak'atan bi rak'atay al fajr mu ne zakarahu muslim fi sahih mu ne yonent bay saa saam nekkoon na sayyidatu Aisha mooy wax radiyallahu ta'ala anha ah boole kook ñaari ra mooy boole ci ñaari rakkaay ci treize yooyu fukk ñett yooyu ñaari rakkaay fajar yi mu ne loolu imaam Muslim tudd na ko saxiixam bi mu ne wa qaala ah, fi al-Buxaari fii hada al-hadiis mu ne wax na nag ci imaam al-Buxaari ci bi kaana rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam yusalli bi layli salaasa ashara rak'a summa yusalli idaa sami'a nidaa bil fajri rak'atayni xafiifatayni lii lépp ngir leeral eh, treize rakka yi Sayyidatu Aysa yi jële ci moom mu ne loolu mooy li a dëgër mooy treize yooyu da cee boole rakkaay fajar mu ne ci Imaamul Buxaari mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon na doon julli ci guddi treize rakka ah ginnaaw gi mu julli bu déggee nodd gi bil fajri mooy ñaari rakka ci fajar noddu fajar gi rakatay ni ñaari rakka xafiifatay ni yoo xam ne wolof la mu ne wa fi sahihayn ñëw na balee ja sahihayn an al-Qasim ibn Muhammad ya al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr radiyallahu anhum mu ne annahu qala sami'tu Aisha radiyallahu anha taqul kanat salatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam min al-layli 'ashara rak'at mu ne moom dégg na al-Qasim sayyidou Aisha moo ko yar doomu frère am la woon di Muhammad ibn Abi Bakr radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne yonent sallallahu alayhi wasallam di julleem ci guddi fukki rakka la woon wa yuutiru bi sajda après mu daal di hmm, mu witara benn rakka mu ne wa yarkamu mu rakka mu mu mu rukoo après rakka tayil fajri ñaar rakkaay fajri mu ne wa zalika salasa ashara rakka mu ne lii nii mooy treize rakka mu ne fa hada imaamul euh, euh, Ibn al mu ne fa hada lii nag mufassirun mubayyin lii moom day leeral nañ tay leeral di di di di di di leeral ah di tekki tay leeral ah li nga xam ne mooy kon treize yi ne saa saa da ko doon julli mooy da boole ñaari rakkaay kii kon la wér ci moom la la bëgg a wax mooy onze rakkaay mu ne wa fi sahihayni hmm? mu ne wa amma ibn Abbas léegi pare na kon ci euh, yaay Aisha radiyallahu anha même bu dee jëlee nañ ci moom treize mu ne treize yooyu bu ko dégg ne mooy yu guddi yëpp de mooy ñaar rakkaay fajar yi mu ne am wa am ibnu Abbaas mu ne kanta ibnu Abbaas radiyallahu anhuma faqad ixtulifa alayhi moom daal dinay wuute riwaayaat yi ci moom fay sahihayni jële nañ ci sahih ci sahih imaamul Buxaari Muslim an Abi Jamrata anhu jële ci uh, uh, Nasr ibnu Abdillah ad-Duba'i uh, Abu Jamra radiyallahu rahimahullah mu ne kaanat mu ne moom kaana salatu sayyidina ibnu Abbaas radiyallahu anhuma mu ne kaana salatu rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam Euh, euh, euh, salaatu salaasa ashara raka yaani billay mu ne jële nañ ci moom Abu Jamra jële ci moom mu ne julli jërëjëf Aleyhi salaam day naafila guddeen treize rakka la woon fukki rakka ñett lakin mu ne waaye qad jaa anhu hada mufassiran annaha bi rak'atay al-fajr mu ne waaye jëli nañ ci Ibn Abbas luy leeral mbir mi treize rakka yi wax que ne loolu da cee boole ñaari rakka fajar yi mu ne qaala ash-Sha'bi te loolu li koy wone mooy imam ash-Sha'bi Abu Amr ash-Sha'bi nee na sa'altu Abdallah ibn Abbas wa Abdallah ibn Umar radiyallahu anhuma an salati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bil layl mu ne man maa laaj ash-Sha'bi laaj naa Abdallah ibn Abbas laaj Abdallah ibn Umar radiyallahu anhum ci julli yonent bay saa saam guddi fa qaala ñoom ñaar ñi ñu ne ma salaasu ashara raka'a minha samaan wa yutiru bi salaas wa rak'atayni qabla salaatil fajr ñu weeral ma wax ma lu leer nañ juróom ñetti non fukk ak ñetti rakka la woon waaw fukk ak ñetti rakka salaasu ashara raka'a minha bokk na ci rakka yooyu samaan huit rakka yoo xam ne ginnaaw gi wa yutiru bi salaas mu daldi huit plus trois mu witar ñetti rakka yu muy boole muy huit plus trois huit neuf dix onze onze mu ne war rak'atayn ah, qabla salaatil fajr ak ñaari rakka laata julli li nga xamante ne ni mooy fajar kon boo ko boolee muy treize kon dalaa bëgg wax ne loolu mooy li gën a dëgër mu ne ba léegi imaamul al-Haafiz Ibnul Qayyim rahimahullah mu ne ah, ah, wa fi sahihayn an bi naano mu ne te ñëw na ba léegi sa imaamul Buxaari sa imaam Muslim jële ci Kurayb eh, mawla ibn Abbaas eh, radiyallahu anil jamii' mu jële ci ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma mu ne hmm, fii qissati mabitihi inda xaalatihi Maymuna ci nettali ba nga xam ne mooy wax fanaan gi nga xam ne moom la fanaan ci tantam liñ waxoon sànq Maymuna bintul Haaris radiyallahu anha annahu sallallahu alayhi wa sallam salla salaasa ashara raka dafa julli treize rakka jur fukk ak eh, ñetti rakka summa naama ginnaaw gi mu nelaw hatta nafax ba ni nga xam ne noonu lay eh, kiiwe mooy xaram voilà fala ma tabayyana lahu lawul fajr li nga xam ne ci la fajar gi leer xar salla rak'atayni xafiifatayni mu jóg julli ñaari rakk yoo xam ne wolof la mu ne wa fii lafzin ci beneen kaddu buñ solool yi mu ne fa salla mu julli rak'atayni ñaari rakka summa rak'atayni yeneen ñaari rakka koy compter ña rak'atayni ñaari rakka plus rak'atayni ñaari rakka yeneen muy quatre summa rak'atayni yeneen ñaari rakka muy six summa rak'atayni yeneen ñaari rakka muy huit summa rak'atayni yeneen ñaari rakka muy dix summa rak'atayni yeneen ñaari rakka muy douze summa awtar ginnaaw gu muy tar muy onze summa taja ginnaaw gu mu tëdd hatta jaa ahul muazzin dani nga xam ne moom la ko noddukat bi di dikkale fa qaama mu jóg fa salla rak'atayn mu julli ñaari rakka xafiifatayn yoo xam ne yoo la summa xaraja ginnaaw gi mu génn yusalli subha mu julli suba voilà waaw mu ne faqad hasala al-ittifaq ala ihda ashara rak'a mu ne li nga xam ne sayyidatu Aisha sayyidatu ibn Abbas kon am na loo xam ne ñoom ñoo ko bokk mooy ihda ashara rak'a onze rakka fukki rakka ak benn loolu dëppoo nañ ci waaw waxtu li fa léegi nag ñu wuute fii rak'atayn al-akhiratayn ye ñeneen ñaari rakka yi yi tax mu yenn riwaaye surtout Ibn Abbas yi ni treize te Sayyidatu Aisha leeral ne moom treize wax treize ba pare ne yooyu mooy rakka yi nga xam ne ginnaaw mooy yu fajar yi waaw mu ne foofu lañu wute hal huma rak'atay al-fajr fi ñu wute mooy est-ce que ñaari rakka yooyu onze yi moom leer na dëppoo nañ mais est-ce que yeneen saa sam da doon julli yeneen ñaari yoo xamante ne nii day tax mu nekk ci guddi gi laata fajar di jot wala mooy rakkaay fajri loolu mu ne foofu la wute bi nekk aluma rakatayel fajri aw huma ghayruhuma waaw mu ne loolu fa la wute bi fa la wute bi nekk fa in idafa dhalika ila adadi rakaatil léegi foofu la yem loolu leneen lay wax kon mu ngi nii mooy daal kon da ngay gis ne yonent bi alayhi salaatu li nga xamante ne moom la li ñëpp dëppoo ci mooy onze rakka wala treize loolu moom ku ko wax mooy <laughs> yow euh, kii waaw te tamit am na yeneen saaba yoo xam ne tamit jëlee nañ ko ci ñoom Euh, comme li nga xam ne euh, euh, kii nu mu tudd Zayd ibn Khalid radiyallahu anhu al-Juhani moom itam solo nañ ci moom comme ni ko imam Muslim solo mu ne foofu yonent bay saa ci gàttal fa zalika salaatu ashara rak'a bi muy tudd li nga xam ne nee na la armuqanna salaata rasulillah sallallahu alayhi wasallam mu ne man maa damay dinaa expliquer xool bàyyi xel jàmbar observer julli yonent bay saa guddi nee na ma xool ko di ko seetlu yonent saa sallam fa salla rak'atayn mu julli ñaari rakka summa salla rak'atayn ginnaaw mu julli waat ñaari rakka muy kat ah tawilatayn yu gën a gudd yu gën gudd yu njëkk yi summa salla rak'atayn mu julli waat ñeneen rakka muy siis yoo xam ne moo gën gën a gudd gën a gàtt yële summa salla rak'atayn mu julli ñaari rakka yeneen muy huit hmm? après bon am na lu mu tax summa rak'atayn summa salla rak'atayn ginnaaw mu julli waat ñaari rakka muy dix summa salla rak'atayn ginnaaw mu julli waat ñaari rakka muy douze summa awtara ginnaaw mu tar fa zalika salaasa ashara raka loolu muy treize loolu sayna Zayd ibn Khalid al-Juhani imam Muslim daal na koy solo kon nag mu ngi noonu kon mooy hmm, loolu fi mu nekk mooy li imam al-Hafiz Ibn al-Qayyim wax rahimahullah mooy léegi ñaar rakka yooyu est-ce que daa nekk ñaar rakka yi nga xam ne ci julli guddi gi la bokk mu matal ko treize wala ginnaaw yu farata yi mooy yu naafila euh, fajar yi ci fajar yi loolu lañ ci boole muy treize loolu euh, mu wute la boo xam ne bu siiw la moo tax ginnaaw gi daal li nga mën a wax mooy yeneen bi alayhi salaatu salaam eh, eh, eh, am na nag ñu ne mooy ñaar yi muy njëkk a julli buy door ak tàmbali waaye loolu lépp daal li ñu mën a wax daal mooy treize onze mooy li nga xam ne dëppoo nañ ci treize am na wuute ci seen biir loolu mooy daal diggante onze la onze la ak treize mooy daal mu ngi noonu wallahu taala kon nag ci kaw noonu loolu nag tekkiwul ne euh, benn affaire que ne kenn amul droit dépasser loolu si parce que sahaaba yi radiyallahu anhum ci boppam Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ma bam neen dajalee ñuy julli naafile boobu gaa yi vingt rakk lañ doon julli voilà kon loolu lu am am solo la kenn ki ñoom neewul ah non pourquoi ñuy julli li nga xam ne mooy ñeenti euh, kii euh, ihda wa ishrina raka vingt et un fukki ra ñaar fukki raka ak benn sam non parce que dañoo xam ne loolu parce que nen tibali saa sam moo ko wax qiyaamul layli daal salaatul layli masna masna fa idaa xashiita subha fa awtir bi waahida voilà yeneen saa salaam ne ma ne julli euh, guddi daal ñaar ñaar la nit ki bu demee nag ba ragal ne ah ah bu ragalee ne euh, fajara ngi jote na witar waaw waaw te waxoon na waa ji a'inni bi kasrati ala nafsika bi kasrati sujud dimbalee ma ci bari looy sujud waxu ko ne ko yemal ci onze yemal ci benn yoon kon nag ba pare ne woon na innaka lan tasjuda lillahi sajda illa rafa'aka allahu biha daraja wa hatta wa hatta anka xatiya yow doo sujud te yàlla benn sujud loolu ne dina la yëkkatil daraja ba pare daal di lay wàccel li nga xamante ne effacer la li nga xamante ne mabbal li nga xam ne mooy say bàkkaar ab bàkkaar boo def kon loolu yëpp day wane ne loolu amul lim boo xam ne dañ naan fii la war a yem képp nag koo xamante ne yow onze yi na ko yeneen saa saa doon defe ci guddaay ak lam doon tari noonu nga ko defee est-ce yow <laughs> waaye xam nga ne onze yoo xam ne waa ji day julli onze def ko ci trente minutes julli onze rakka yoo xam ne xul walay tari kooku est-ce mën nañ ne moo féete kaw quand ki nga xam ne daa guddi julli un tiers guddi gi ba pare tari loo xaman def euh, euh, lu ëpp moo xam neuf rakka hmm, wala mu def quinze rakka wala lu ko kook mën nañu ne keewa ko kii moo tax boo booy roy yonent mi alayhi salaam roy ko ci kayfiya bi ak yooyu yëpp da boo ko defee képp koo xam ne parvenir nga def lool koo kee kooku dañ naan loolu mu def moo gën waaye nag que mu lële manu la nekk ba nekk fi di kii wala ñii liñ def xaalafu sunna wala lu moo tax tarawih yi voilà ñu ñëw di julli lu ëpp li nga xamante ne moom la leen saa salaam sayyidatu Aisha radiyallahu anha xanaa waxul ne moom masula yokku ci vingt ci onze rakka moo xam ci naafi ci Ramadan ak son Ramadan dañ naan la loolu fil amri saa voilà moo tax sayyidatu Aisha radiyallahu anha bañ ko ko laajee mu ne fii waaye yore saa salaam si heure bu nekk rek wóotar na ci voilà ah awwalul layl aaxirul layl <laughs> ak ak ak bàyyi bu mujj léegi nag li nga xam ne mooy li mujjoon ci mbiram